amma ba'du fa yaqulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu al-alam abu zakariyaa yahya ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wa salaam fil baabi taasi'i wa salaasiin baabu haqqil jaari wal wasiyyati bihi kon walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn wa jeexaloon nañu buntu 38 bi muy garab numéro 38 ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa ja'ala al jinaana al ulaa ma'waahum wa ja'alanaa minhum amiin muy bunt bi doon wax ci waru di digal sa njaboot sa doom yu ràññee yeeg ñeneen ñi ci topp yàlla ak di leen tere ñuy euh, mooy ñuy ñuy ñuy wuteeg ndigalu borom bi di leen yar ba nim jeexe ñu ngi ko jeexale woon xadiis li nga xamante ne nii mooy xadiis trois cent deux mu ne woon xadiis euh, euh, wa an abi suraya sabrata ibni ma'badin al-juhani radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama allimu as-sabiyya as-salaata bi sab'i siniin ba ni mu jeexa walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a jël buntu bu bees di garab bu bees muy chapitre numéro trente-neuf fanweer ak juróom-ñeent mu ne baabu buntu haqqi aqu aljaari aljaar mooy dëkkandoo waaw baabu xaqil jaari bunt bi wax ci àq dëkkandoo wal wasiyati bihi ak e, ko dénk mooy borom bi sharia dénkaane bi mu dénk ci mbiru dëkkandoo al wasiyatu e, wal wasiyati ak dénkaane bihi ci mbiru dëkkandoo kon nag loole la al imaam tudde bunt bi léegi nag al imaamu rahimahullahu ta'ala comme ni nga xam ne noonu la tool bi lamboo te noonu la ko waxe woon ca mbambastal ma ca introduction ba wa usaddiru al abwaaba min al qur'aan al aziz bi ayatin karimaat kon mu tàmbalee buntu yi aaya yu tedd ci al eh, mu ñu fi indil fii nag benn laaya kese lay indi après nag mu daal dugg ci xadiis yi kon mu ne qaala allahu ta'ala wa'budu llaha wa laa tushriku bihi shay'an wa bil waalidayni ihsaanan wa bil waalidayni ihsaanan wa bidhil qurbaa wal yataamaa wal masaakiini wal jaari dhil qurbaa wal jaari dhil qurbaa wal jaaril junubi was saahibi bil janbi wabni sabiil وابن السبيل وما ملكت أيمانكم سورة النساء آية 36 waaw mooy jeexalu laaya bi ndax suñu waroon dësee teg inna allaha laa yuhibbu man kaana muxtaalan faxuuraa hmm? mu ne kon wa'budu llaha boroom bi nga xam ne moo kawe te yéegul nee na wa'budullaha te na ngeen di ragal dee leen mo dee leen jaamu seen boroom di ko wéetal muy ad-da'watu ila tawhidi rabbil alamin woote jëme ci wéetal boroom bi tabaraka wa taala mu ne kon dee leen jaamu seen boroom wala tushriku bihi shay'a te bu leen ko bokkaaleel dara du ciy wax du ciy jëf du ciy pas-pas bu leen ko bokkaale ak dara wa bil walidayni wala tushriku bihi shay'a te bu leen ko bokkaaleen dara waaw te bu leen ko bokkaaleen dara waaw léegi nag bu ngeen defee loolee kon jaam bi digganteem ak boroomam xaqam mooy na ko jaamu te bu mu ko bokkaaleel dara mu ne wa bil walidayni ihsana ginnaaw wéetal borom bi ñàkk koo bokkaale di ko wutal sharik ah ak ay andad ay dend mu teg ci li leneen li ëpp solo mooy wabil walidayni te nag ci seen ñaari waajur yi sa papaak sa yaay maa ngi leen ciy dénk ihsaana yow nit ki yow jullit bi njekk di def njekk jëmale ci ñoom waaye keneen ku ma leen di dénk loo xam ne njekk la wabidil qurba ñaareel mooy way jege ñaale yi li nga xam ne borom bi moo leen boole ngeen bokk sa mag sa rak sa bàjjen sa tanta sa nijaay sa maam ainsi de suite ak ñooñu sa cousin ñooñu ñëpp mu ne wa bidil qurba way jege ñaale ñooñu it maa ngi leen di dénk ihsaanan njekk wal yataama ak ñi nga xam ne ñooy jirim waaw mooy les orphelins gone yi nga xam ne seen dañoo ñàkk seen baay ta guñu waxoon nañ la ci nit ñooñu kooku mooy ma kooku mooy orphelin mooy jirim bu dee ci picc yi nag picc yi moom ku ñàkk yaayam mooy moom te nekk ndaw kooku mooy ki jirim waaye ñun nit ñi la ñuy wax waaw boroom bi wax wal yataama waaye di di di def yiw di def njekk ak lu rafet njirim yi waaw bañ leen di leen def luy wane ne lu leen di fàttalikoo seen baay yi nga xamante ne ni seen baay bi nga xamante ne ni ñoom nekkuñu ko nekkatu fi waaw kon di rafetal jëme ci ñoom waaye keneen ku boroom bi daal di digle ginnaaw ñaari waajur yi way jege ñaale yi ñi nga xamante ne nii ñooy njirim yi mu ne wal masaakiini ak way ñàkk ñi waaw masaakiin nag fii fuqaraa yépp a ngi ci waaw fuqaraa yi ci la ci biir lañ dugg mooy way ñàkk ñi ngay rafetal ci ñoom mooy bu ñu ñëwee di laaj wala nga mën leen dimbali sax da doo xaar ñu laaj nga defal leen waaw te yàlla képp tax waaw te tamit bu dee ne njekk bu dee amoo nga wax leen wax ju rafet waaw ndax qawlun ma'ruf ah, waxu njëkk ne ah wa loolu xayrun moo gën min sadaqatin ci li nga xam ne sarax boo xam ne yatba'uha adaa waaw waaw loolu moo gën min sadaqatin yatba'uha adaa waaw nga fexe ba miskin bi mu hmm, dee amoo nga wax wax ju rafet delloo ko delloo bu rafet waaw loolu moo gën joxe boo xam da nga koy jox ay cim kenn manu fee am yaram façon wax yooyu ak non non yéen nag vous n'êtes pas sérieux quoi mais prenez un prend voilà voilà yooyu déedéet loolu loolu déedéet kon wa keneen ku ñu yàlla dénk kon njekk mooy miskin wal jaari dil qurba ak dëkkandoo bi nga xamante ne nii sa jegeñaale la wal jaari dil qurba sa dëkkandoo la waaye sa jegeñaale la wal jaaril junub ak dëkkandoo bi nga xam ne daf laa sori ci wàllu askan waaw dëkkandoo boo xamante ne bu njëkk bi jaari jal jaarizul qurba ñun ñoo dëkk waaye sama doomu nijaay la sama rakk la sama doomu bàjjen la ah ñoo bokk deret kooku sama dëkkandoo la waaye sama jegeñaale la wal jaaril junub bi ñun ñoo dëkk ay ay voisin lañ waaw ñoo bokk dëkkandoo suñu kër yi taxaloo waaye après dinañ ñëw ci waa nan la ñuy nan la ñuy nan la ñuy déterminer que ci hadith sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha mais euh, pas bii di ñëw nii bi ñuy njëkk gis mais beneen ah alhamdulillah bi nga xamante ne nii dinañu ko gis insha allahu taala al imam di ko fi indi al imam euh, bu ko defee boobu bu ñëwee foofule muy hadith numéro trois cent dix ah bu sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha dinañ ñëw ci mais léegi nan la ñuy xamee dëkkandoo nan la ñuy nan la ñuy déterminer ne dëkkandoo fii la yem parce que est yëpp dañu naan sénégalais yëpp ay dëkkandoo lañ wala ñu ne euh, ñu jël benn quartier waa jàmb gën bu bu bu bu Ndar bu bu kii bu bu bu Kaolack wala bu bu Dakar est-ce que dañ naan gën ñépp waaw waa Parcelles Assainies yëpp unité 17 bu dee am na. wóoruma de daa daa ñëw sama xel rek wax ndax jàppuma unité xaw ma ci ban ak ban wala daal bi jege stade bi stade bi xaw ma nu ngeen koy tuddee est-ce ñëpp dañ naan léegi waa parcelle daal asini ñoom ñëpp ay dëkkandoo la wala ñu ne dëkkandoo mais nan lañ koy déterminer lool bu ñu ñëwee ci xadiis boobu nañ ko gis insha allah kon wal jaaril junubi mooy dëkkandoo bi nga xam ne daf laa sori. ci wàll euh, euh, li nga xamante ne mooy wàllu askan bool moo tax ñu naan koo xamante ne nii euh, étranger la ñu naan ko ajnabi ajnabi mooy ko étranger koo xamante ne nii mooy bokkul ak yow voilà ajnabi ci junub bi ñoo bokk al janaaba tamit ndax da ngay sori da lay soriloo nga mën a def yenn ci jaamu yàlla bi waaw nga xam ne bala nga koo def il faut nga sangu ji ba pare waaw <laughs> asabatni janabatun wala ma comme la sahaaba bi waxoon yonente bi alayhi salaam mu ne ko yaa yaa fulaan <laughs> ah ñu julli ba pare fekk benn voyage lañ demoon lañ nekkoon ni ko Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu anhu ma daal di nettalee mu ne nent waaye saab saam sëlmal ñu julli ba pare mu sëlmal gis benn waay boo xam ne xad i'tazala dafa dafa nekk koo xamante ne dafa beru fële lam yusalli ma'an nas julliwul ak nit ñi yonent waaye saab saam bi mu tourné mu ne ko yaa fulaan ah na ko ma mana'aka an tusalliya ma'ana alasta bi muslim mu ne ko yow diw lan moo la teree julleeg ñun wala doo jullit mu ne ko na mu ne ko ah kay dafa jullit laa kat waaye asaabatni janabatun wala ma waaye nag yonent bi alayhi salaam hadis mu ci saxiix yi mu ne ko yonent bi alayhi salaam waaye nag sauf que nii damaa laal janaaba loo xam ne moo may soriloo ma mën a julli wala ma te aw ma ndox mi nga xam ne moo koy teggi ba ma mën a sóobu ci julli bi <laughs> yonent bi alayhi salaam jàngal ko ko tiim waaw kon nag mu ngi noonu le bañ amee ndox mu ne ay na ay na ay ana ana ki ki ki ma doon waxal sànq ñu ne ko mu ngi ne mu jël ko mu ne ko fa ta jël ko nga daal di cay laal li nga xam ne basharatak mooy e, e, nga sottee ko laal ko sa e, yaram daal di set setlu kon nag mu ngi noonu yëkkati janaaba bi kon wal jaaril junubi waaw dëkkandoo lii lëkkaalee mag suñu bunt bi baabu xaqil jaari mooy suñu borom bi mu tuddee li ëpp solo muy wéetal yàlla te bu ko kenn bokkaale mu teg ci li ci tegu muy muy muy rafetal ci waajur yi mu teg ci dëkkandoo yi nga xam ne ñoom la non way jegeñaale yi la borom bi booleel parce que sa famille du yaa leen choisir boo gisee ñi nga xam ne xamuñu dara l'islam yaru leen wala ay julli lañ mais eh, ñu déshérité seen famille jàpp ne wala ñoom seen famille c'est l'enfer léegi xam ñeneen nag nekk ak ñeneen sax moo leen gënal seen famille ñooñu mooy ñoo yées waaw te nag bala ñoo xam problème ñu nekkee mooy seen dund fekk mu ngi neex bu dee borom alal lañ wala ñoo xam ne ñu ngi ciy génn man nañu jàpp ne loolu dina dox waaye bés bu bu bu bu incident bu ah, euh, xew-xew euh, nawaa'ibu dahri ñëwee <laughs> yooyu nga xam ne incident de la vie accident de la vie dal leen <laughs> ba li ñu amoon yëpp ñu ñàkk ko foofu lañuy ñuy xamee nag importance su ak jege ñaale waaw ñu bari ci ñi nga xam ne ñoom la doon àndal te ñu toppoon ko ndax leneen ndax alalam bi ndax bayreem bi ndax postam bi ndax nàngam wala yu mel noonu ndax santé bi mu am ndax kat santé bi ñun dañ ci amee parce que c'est un bon sportif boo xam ne ñun suñu lépp ci moom lañ mise mooy suñu marque waaw <laughs> waaw. léegi ba mu feebaree gaa yi jéem jéem manatul sponsor yi commencé dagg moom waaw sponsor yi nga xam ne ñoomi na Adidas ak façon yooyu ah ñoomi Nike commencé bon comme que yow dooroo feeñ te ñoom dañoo bëgg kuy feeñ ah finalement dañuy jekki bu contrat bi soit ñu rompre ko mais parce que terme contrat yi waxoon na lool wala ñu bàyyi ba mu jeex ñu ne bon on va pas renouveler parce que y a plus de sens parce que moom il est alité maintenant voilà maintenant manatu la def dara waaw sponsor yooyu niñ la bàyyee sa ña nga xam ne ñoo doon say say fan ak ña nga xam ne ñoo noonu lay bawee loolu lañ la dégg dañuy ku la xamoon bu yàgg fàtte mbir yi te suivre dañuy foog ne même médias boo koy déglu yow existé too daanaka buñ la tuddatee mooy boo deewee. waaw ñu commencé nag di wax say exploit naan pourtant il avait porté très haut les couleur du drapeau national de souvenir euh, souvenez-vous de l'an 1995 bon il avait remporté vraiment le tournoi le prix comme nangam ak nangam hein l'athlétisme yi nga xamante ne nii voilà fële ci euh, Atalanta xaw ma année quatre-vingt-dix ak yooyu nangam euh, après yow ñenn ñu bari ci lañ lay xam ne. am na loo xam ne moom bu dundul woon yooyu dañuy foog ne ci la ñuy découvrir yow existé nga waaw ndekete yoo ba nga deewee lañ commencé wax yooyu waaw moo tax boo gisee seetal côté showbiz bi showbiz bi ni mel noonu caaxaankat yépp ak ñi nga xam ne dañuy dog seen dog seen mbokk yi ndax yëfu àddina seet leen bu seen affaire bi yàqu ñépp leen di lâché waaw comme que dañoo dogoon seen mbokk bëgguñ leen war a faale. waaye nag mbokk yooyu dina ci am ñoo xam ne loo leen dog dog dog loola mën a dal dinañ ñëwaat waaw dinañ xam ne dinañ ñëw dinañ xam yow dangay am kersa sax di leen gis waaye ñoom ñi ci nga xam ne eh, eh, eh, am mbugu mbokk ko dañ koy dox ba leegi loolu la dal du tax ñu daw la waaw ñi naan ñi mbokk la ñëw nag mën nañ laa daw parce que nañ la toppe woon newatu fi waaw newatu fi <laughs> ah ñoom am na dañuy doxal affaire bi côté bu yées bi al-hukmu daal yaduru ma'a illatihi haythu daarat sa'i wujuhan ma sama ñii ñoo yées xoolal xool leen qaida bu am solo boobu rek ñoom fi ñu ko dóor quoi al-hukmu yaduru ma'a illatihi xam nga ci sharia dafa am ay atte yoo xam ne atte sharia yi léeg bu dee daa am lu tax. ñu ne lii moo tax ñu sharia daganal lii wala mu permettre lii même bu dee ne daganul léegi mooy bu dee situation mbir mi dafa soppeeku ah borom bi defaat leneen loo xam ne daa tax xat-xat ba nga ne woon deñ ah doo continuer nag doo continuer nag doo continuer nag naan affaire bi lii da mooy day soppeeku léegi acte bi day delluwaat. mooy façon al-hukmu idha daqa tasaa wa idha tasaa daq voilà yu mel noonu yow fii mu ne al-hukmu yaduru ma'a illatihi haythu daarak wu atte bi day wër wër tax tax ba fu mën a wér wujuban bu fi la tax atte bi nekkoon ne bu fi newul atte du fi ne waaw <laughs> <laughs> exemple nga ma fay exemple <laughs> misaal waaw xoolal waaw mooy euh, buñ ne ñu ngi wax ci wàllu mbokkoo affaire u miraas waaw yow miraas buñ naan miraas imagine waa joo xam dafa génn àddina hein bàyyi na fi alal mais sauf que alal ji ay borom bor yi mu fi bàyyi det yi neena fuuf lépp léegi yaakaar nga ne foofu àtte biñ naan àtte miraas ci sharia dina fa dox ah fay fay tontu nga ne bale loolu lay bouche bee nii <laughs> yow li est-ce que yow comprendre nga luy miraas kon yow problème bi c'est ça héritage na xam nga ko en français quand même fay <laughs> te yow mii sax xaw nga dégg araab nga moo xoon fan yee <laughs> miraas al irsu mais la ngay doon nu kay bu dee ne watu fi est-ce que àtteeg doonoon dina fa am nu amatul bu dee ne waa ji daa génn monsieur X daa génn àddina bàyyi na fi 15 millions d'euros waaye suuf que 15 millions d'euros yi fii njaboot ji di yaakaar bàyyi na fi doom ju jigéen doom ju doom yu góor léegi <laughs> ak i frère frère yooyu ñoom gars yi xaj xaj ba nañ leen xaj ba xirmaan moom moom doom yi tax nañ ñoom moom de toute façon mënuñoo am waaw bàyyi ji mu bu fi doom yi newul woon moom aw deminam doon na mën a gën a denn gën a euh, dëll gën a baax waaye comme que doom yee ngi fi ñoom xaj bu nuqsaan lañu ko def mooy wàññil nañu ko mooy du ñu ko teree ndax ñoo ne moom bokk na ci ñi nga xam ne lu man di demee moom day am ci miraas moom baay bi booyee mu ngi dund <laughs> voilà mais sauf que doom bi comme que doomu doomam mu ngi fi kooku noonu doom yi monsieur X mi gaañu day wàññil xaaj bi baay gën a am ñun ñëpp ñu def ñaar kii quinze mille dugub quinze mille euros sooy quinze millions d'euros sauf que ñu découvrir ndeke seen baay daa amoon ay bor kii yoroloon na ko dix millions kii yoroon na ko cinq millions lu leer nañ gaa yu gis mu defoon ko testament sax bindoon ne euh, bindoon bor boobu leeroon nag que ne voilà diw maa ko yoreel léegi ñu jël affaire yi jox lépp gaa yi léegi est-ce que acte liñ naan miraas aywa léegi doom ju góor yee ngi fi ak doom jigéen ji wa wa li zakari mislu hazzul unsayayni loolu daa doxati acte woo mënu faa dox mooy am dara lu fa al hukmu nag la tax ñuy acte miraas di taxaw mooy il faut lu ñuy doon ne fa léegi lu ñuy doon bu fa newul ma miraas amatul mooy kon nag kon miraas du am haytu daarat wujudan bu fi newee daal lu ñu doom na ñu ñu ñu ñu ñu dox ko les ayants droit ñi ko war a am bu fi newul nag loolu du am kon loolu la léegi nag xoolal ma gaa nag yëfu yu yées liñ def <laughs> ñu ne dara fii <laughs> waaw wax na waaja waxoon <laughs> les états daal saay te ñun nii façon état yu ndaw lañu suñu intérêt ñu fi tax a jóg ils n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts wal iyaazu billah hada qawlu kafirin jahud loolu moom wax yéeféer la waaw léegi nag yow nan ngay nekk jullit naan da ngay politique tax ngay ngay ngay jël façon wax yu mel noonu ba mu mel ni fekk na nag fii mu ne ñu ngi wax lu rëy ñu ngi wax loo xamante ni c'est de c'est du Coran wal iyaazu billah alors que tout ça min al xawana al kafara marada la jóge waaw loolu moom mooy les trahirments ñi nga xam ne ils n'ont aucune aucune aucune aucune waaye aucune aucune kii bu jaar yoon waaw ñooy wax loolu waaw ay état yi nguur yi daal amuñu xarit seen intérêt lañ am fu seen intérêt ne daal ku ñu àndalit fekk mooy intérêt baa nga fa bu fa newul ñu sànni la comme nu ñuy sànnee kayitu mouchoir boo xam ne moom lañ utiliser wala yalibilla loolu jullit du wax loolu léegi ñee nag ñoom ñu ne affaire bi ñoom seen côté loolu la quoi al hukmu daal yaduuru comme que waa ji dañ koo àndoon ak moom ndax lan alal jam yoroon ndax bayra ba mu amoon ndax li nga xam ne mooy mooy mooy aura bi amoon te lépp fay na mais luñ fi jógee <laughs> wujudan kaay wujud bi bu fi newee ñu ngi fi saay suñu attee yi ñu di ànd ak moom bu fi newoon nag ñu daal di koy deñeng ba ko fi <laughs> ra'aytu an-nas qad malu ila man 'indahu malu wa man laysa 'indahu malu fa 'anhu an-nas qad malu ra'aytu an-nas qad infaddu ila man 'indahu fadda fidda wa man laysa 'indahu fidda fa 'anhu an-nas qad infaddu ra'aytu an-nas qad dhahabu ila man 'indahu dhahab zahabu wa man laysa indahu zahabu ma'lu an-nas <laughs> qad zahabu imam Shafi'i <laughs> rahimahullah waaw ci gàttal daal gis naa nit ñi daal ñuy bëgg bu jëm ci képp koo xam ne ñett yi nga yor xaalis or ñu <laughs> jéng jëm ñu yor borom matériel wala xaalis ak or ñii daal moom gaa yi dañ leen koy langal léegi nag bés bu ñu ko ñàkkee wala ku ko amul gaa yi daal di lay déjénge daal di lay te tourner le dos duñ la sax faale waaw loolu nag moo tax euh, euh, aljaari euh, mooy dëkkandoo dil qurba suñu borom indi woon mooy liñ doon wax mooy famille kenn ku ko sélectionné wul borom bi moo leen boole waaw te borom bi nag lu mu def xam na xikma bu tax mu boole laa ak diw ngeen bokk famille te boole lu la ak diw mali waaw li tax borom bi boole la ci sénégalais yi te boole wala ci maliens yi xam na ko li tax mu boole la ci séeréer si te boole wala ci joolaa yi xam na ko li tax alhamdulilah mu boole la ci manjaak yi te boole wala ci ci ci ci xalpulaar yi xam na ko léegi nag hein loolu nag xikmaay borom bi la pare nag ne nag jikko kii mbokk googee nañu koy jokk waaw nañu koy mbokk de dañu wasilul arham waaw at'imu at'am dee leen leele ñam waaye di yokk li nga xam ne mooy mbokk léegi kon wa bidil qurba wal yataama masaakiin yi wal masaakiin ah jirim yi masaakiin yi njay ñàkk wal jaaril qurba ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo bi la jege ci wàllu deret wal jaaril junub ki la sore wa saahibi bil janb waa fii la ñëw wa saahibi bil janb mooy sa àndandoo bi nga xamante ne bil jan bi lii nag boroom xam-xam yi ñu ëpp comme niñ ko jële ci Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma dane mooy ki ngay àndal di voyage nga xam ne sa côté lay nekk waaw yéen ay àndandoo waaw yéen ay ànd dem voyage waaw voyage nag waxuñu la nga jëlu métro même loolu mu dee nekk ci la mais loolu taxul ñuy wax voilà mooy xataa ki nga xam ne bus ngeen jël nga jógee arrêt Colobane euh, moom nga dem ba péage Caaroy bi nga wàcc moom mu continuer fi nga xamante ne mooy tëngeej kooku sax sa dëkkandoo la sa sa saaxibu bil jan bi la daa bëgg a wax mais kooku en général bu ñuy wax kooku taxul ñuy wax parce que loolu c'est éphémère mais surtout ki nga xam ne da ngeen a ànd tukki bu yàgg comme ki nga xam ne yéen a ànd yéen ñaar yéen a ànd demandoo Makka ngir war a aji te yéenay bokk chambre yéenay bokk lépp loo kooku wala nga jóge Dakar wala ngeen war a dem fi nga xamante ni mooy mooy mooy mooy Casamance yu mel noonu ngeen ànd dem war faade ay kii kooku jan bi waaye yooyu yëpp tamit saaxibul jan bi am loolu benn wax la que mooy ki nga xam ne al musaafir ki nga xam ne yéen a ànd di tukki am nag eh, ñeneen comme ni nga xam ne tamit jëlee nañ ko ci ku mel ni ñoom Seydina wa Mawlana Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalibi radiyallahu ta'ala anhu kene non as-saahibu bil jambi e, mooy mooy soxna si voilà mooy sa soxna ndax e, ki nga xamante ne nii mooy ki nekk sa sa sa sa sa sa wet mooy mooy ki la gën a jege voilà kon nag mu ngi noonu le eh, kon lii nii lu ama am solo la suñu boroom ne kon wa saahibi bil janb waaw <laughs> ah, mu ne wam ni sabil ci ma leen di dénk tamit ki nga xamante ne day na rafetal ci moom mooy saahibul janb boo àndeek moom mooy la mooy ngay rafetal ci moom waaw bul nekk koo xam ne ku naqaree àndal nga ci ci ci kii nga xam ne ci voyage nga xam ne daanaka day rëccu sax di yàkkamti li nga xamante ne nii euh, mooy mooy mooy nañ gaaw wax jóge ci suñu suñu kii bii ah moo nañ gaaw lii daal buñ ci gaaw jóge dina baax lool waaw lool moom doon na baax quoi wal iyaazu billaah loolu nag moom du lu naay si du lu rafet <laughs> am na tamit ñu ne as-saahibu bil janbi mooy ki nga xamante ne nii bon même bu dee wax jooju dese naa euh, dëgër. parce que euh, euh, bon nañ continuer après nañ ci ñëwaat kon wabni sabili keneen ki nga xamante ne nii moom la ñu digal ñuy rafetal ci moom mooy way euh, doomu yoon doomu yoon mooy la <laughs> fay luy doomu yoon <laughs> yoon xam nga yoon le chemin la route la route daa doom fils de la route daa <laughs> am fils du chemin hein non li mu ci jublu mooy voyageur bi mooy ci nga xam ne dafa voyagé fenn daal di ñëw moo xam ne lay rek tam nga mu tumuranke ci dëkk kooku nga xam ne même bu dee am na alal fa mu jógee yooyu kooku rafetalal jëme ci moom doomu yoon nga xam ne mooy ci kaw yoon la nekk day voyagé dafay def escale ah na ngeen rafetal jëme ci moom wama malakat ay maanukum waaye nag ak li nga xamante ne laa leen dénk rafetal man seen borom mooy li nga xam ne seen loxo seen dojoor moo ko moom mooy seen jaam yi waaye mooy képp koo xam ne yow yaa ko yilif comme ñi nga xam ne yow la ñuy liggéeyal alxadam ñi nga xamante ni ay xaadim lañu yow la ñuy liggéeyal wala yow en tant que patron yow ak sa ay say salarié ñu ñëpp dañuy dugg ci waa maamalakat ay maanuko ñi nga xam ne yéen parce que borom bi ci suuf seen ron nejoor la leen teg yéen a leen yor yéen a leen yor di leen jox la euh, ab liggéey di leen fay di leen am lu leen jox bu dee temps nag moom mooy jaam day liggéey yow yaa koy dundal waaye da lay liggéeyal voilà léegi ñooñu ñépp na nga ci rafet na rafetal ci ñoom waaw kon lii nii lu ama am solo la léegi kon gis nañ eh, imaam wax naa la fii la yem waxul xadiis bi yëpp bam eh, aaya bi bam jeex ndax dane bi mu waxee lii yëpp dane inna allah dëgg-dëgg yàlla laa yuhibbu bëggul kulla muxtaalin faxuur képp koo xamante ne ni am muxtaal la muxtaal mooy kuy rëy rëy mooy mutakabbir rek mutakabbir koo xam ne la ko yàlla may da koy wane ci kaw nit ñi di puukarewu ci seen kaw wal iyaazu billah borom bi ne bëgguma façon yu mel nii waaw waaw loo yor rek bëgg wan gaay du ma seen moroom am naa lii wala sol naa lu bees man du ma seen moroom xool leen li ma yor yéen yoru ngeen ko façon jikko yu yées yooyu waaw loolu baaxul yàlla nee na ku mel noonu kon nag loolu lu jara bàyyi xel la rawatina di ko yare gone yi ñu màgge noonu bañ a nekk ci ab benn concurrence ven bi ngi am ci école yi nga xam ne kii sol na lii kii sol na lii ku nekk walla di jaay ne walla man am naa loo xam ne keneen ki amu ko déedéet parce que boo màggee noonu noonu nga nar a mel tey borom bi nee na bëgguma ñu mel noonu walla iyaazu billah kon nag eh, eh, affaire baa ngi noonu kon lii eh, suñu lëkkaaleeg bunt bi leer na mooy façon dëkkandoo yi mu am na nag ci boroom xam-xam yi loolu dama ko naroon a fàtte ñoo xam ne dañ ne aljaari beneen tekki ci wàllu wal jaari zil qurba wal jaari zil qurba xam nga wax nañ la mooy ki nga xam ne yéen a bokk deret sa dëkkandoo la mais yéen bokk deret sa jegeñaale la wal jaaril junub mooy dëkkandoo bi nga xam ne ajnabi la mooy étranger la mais am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yoo xamante ne nii eh, comme ni al imaamu Tabari rahimahullahu ta'ala moom moo ko solo ci sanad boo xam ne ku mel ne al imaam al haafiz ibn Hajar al Asqalaani ci al Fath nee hasan la mu jël ko ci Mawlaana ibn Abbaas mu ne al jaaru al jaarul qariib mooy zil qurba mu ne koom mooy al muslim wal jaarul junub kooku mooy mooy keneen mooy koo xam ne du jullit voilà mooy ah, kon wal jaari zil qurba mooy ci bi nga xamante ne nii. daf leen a jege ci wàllu diine mooy yéen a diine yéen ay jullit ab jullit la wal jaayil jullit bi mooy dëkkaloo bi nga xam ne moom du jullit par exemple chrétien la wala catholique la non chrétien c'est daal catholique voilà mooy cat en fait <laughs> dafa am ay branche dafa am le catholicisme am le protestantisme am le l'orthodoxe l'orthodoxie voilà mooy christianisme boo déggee christian christianisme du benn affaire ah comme les chrétiens de Rome là ñoom ñooy les catholiques dafa am lu ñu naan catholique catholique yi mu am ñooñu ñoo nekk mooy église Rome pape bi euh, waa ji nu pape bi nu mu tudd pa Benoît daañu na sax nag euh, démissionné woon nag kële euh, François voilà pape François bu Rome <laughs> barki dem mu ngi marché yi <laughs> voilà Pape François moom ak ña ko topp ñoom ñooy catholique waaw te daanaka Sénégal ñoom lañ xam ñoom ñoo fa eh, Sacré-Cœur ak façon yooyu ñoom la léegi mu am ak cathédrale de Dakar archevêque yi yooyu ci église de Rome romaine la ñu mu am beneen façon branche boo xam ne beneen boo xam ne ñooy les protestants les protestants Allemagne lañ soqala ko ca Martin Luther <laughs> <laughs> Luther Luther <laughs> Luther Martin Luther prêtre américain bi dama mel ni moom lañ ko tudde muy Luther King mais du kooku rek bi ay mille quatre cent mille cinq cent yooyu la doon dund waaw bon Rome la jànge jànge na Rome mais après dafa gis affaire yi daal ak ni mu jàng kii après bon mu gis ne daal li pape yi nekkee façon yooyu moom du yoon wi daal du lii mooy mooy vrai yoon wi nga xam ne moom la fi Seydina Isa tegoon alayhi salaam moom mu créé bosam boo xamante ne ni église boo xam ne foofu euh, prêtre yi xam nga prêtre Rome Rome boo ñi ñi kiiwam ñoom prêtre yi archevêque yi façon yooyu ñooy prêtre yooyu ñoom labbe yi du ñu am soxna waaw mooy bu ñu penc moom nag église am ñooñ dañuy dee mooy prêtre bi day am na day am yooyu voilà indi woon na affaire bu rëy sax ngandum quoi temps yooyu xam ne pape yi dañoo amoon doole voilà bañ naroon ko bantal moom <laughs> waaye <laughs> les gouverneurs de Saxe ak côté yooyu ñoom ñoo ko jàppale pas Saxe Saxe bu euh, bu bu lit bu bu bu Allemagne <laughs> ñoom ñoo ko jàppale fekk ay façon roi dañ fa doon bari souverain yu bari ñoom ñoo ko jàppale ba moo tax affaire bi law léegi le protestantisme moom bari na Amérique ak ak ak anglo-saxon yi bari na ci voilà Amérique boo seetloo ñu ci ëpp sax ñoom lañu mooy ay protestant lañu ndax seen maan yi ñu bari Irlande lañ jógee foofu daal di dem États-Unis daal di fay gàddaay li nga xamante ne loolu taxu ñoo jóg léegi mu des beneen branche ci ci catholicisme euh, muy ci christianisme ak catholicisme muy les orthodoxes les orthodoxes ñoom ñoo ñoom ngay gis Moscou ba hein ñoom ñoo nekk fi nga xamante ne mooy Moscou Ukraine ukrainien côté yooyu mooy Europe de l'Est ñooñu ñoom beneen branche te ñoom ñoo nekk l'église grecque moo tax seen kii grec ak am nañ kii Palestine foo xamante ne nii ñoom l'église ñoom foofu ñoom dañuy garder fi nga xam ne nee nañ mooy le Saint-Sépulcre am nañ fa doole foofu ñoom l'église grecque gréco-romaine Euh, grec bu yàgg boobu nga xam ne l'orthodoxie ñoom foofu ay ñoom euh, fële ca Moscou ñoom euh, seen kilifa gi Kirill ak i mbokkam nga xam ne mooy façon seen pape quoi voilà mooy yooyu noonu <laughs> ay façon la ay kii la ci biir christianisme bu ñu christianisme nag dafa ëmb ñooy jëf waaw waaye boo nekk pro les les protestants et les euh, orthodoxes wute nañu voilà kon mooy bon ñoo bokk mbir mi lépp mais am na ay différence ci seen biir léegi ci gàttal léegi nag wal jaari mooy euh, al junub al imaam Ibn Abbas radiyallahu anhu ma mu ne loolu ki nga xam ne mooy sa dëkkandoo bi la sori mooy kooku mooy ki nga xam ne soit chrétien la voilà kon moom boobu lañ doon naan catholique wala yooyu ñu ne lañ doon rek chrétien la wala yahud la wala sax mu nekk koo xam ne amul diine nee na la wala animiste la moom li fi nee na li eh, maamam doon jaamu muy xërëm yi lay jaamu ñooñu ñëpp mu ne ñooñu mooy aljaari wal jaaril junub ñi nga xamante ne mooy eh, eh, kilo la sori ñii ñëpp borom bi dafa dénk rafetal ci ñi waaw waaw léegi nag <laughs> rafetal gi mooy dëkk loolu yeneen way bi sam dina ko leeral ci ay xadiis yoo xam ne ñu ngi ci biir moo tax jarul ñu ciy dugg di étalé wu euh, foogoon naa ne dinañ mën a dugg sax ci kii bi dama foogoon ne lii dix minutes la ñuy jëla après ñu daal di dugg ci hadith yi mais bon euh, loolu la borom bi def kon quant à rafetal bi na muy demee parce que am na ci ñoo xam ne rafetal ci ñoom farata la waaw parce que ville comba sa waajur euh, bi mu njëkk a tudd wabil walidayni ihsana ak ñoom ak sa soxna ak say doom ñooñu rafetal ci ñoom daa nekk farata wa ashiruhunna bil ma'ruf gisoon nañ voilà dundal ak seen soxna yi bil ma'ruf ci njekk ñoom itam ñu dund ak seen borom kër yi ci njekk loolu farata la amul nga naan non bu ma neexee ma rafetal bu non non non non ak yooyu eh, kon après dii di ñëw insha allah kon ñeen noonu suuratu nisaa yi ah ay 36 bii dañoo ñu jël xadis bu njëkk muy xadis numéro trois trois cent trois ah euh, fii nag buntu bi comme niñ ko doon defe mooy al imam dina fi indi xadis numéro trois cent trois lay commencer jeexe xadis numéro trois cent onze léegi fay compter on inclut trois cent trois trois cent quatre trois cent cinq six sept huit neuf dix onze muy neuf xadis la fi al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala